waaw kon loolu mu nekk loo xamante ne ni euh, loolu la mooy di gis ni kon Hafs da koy nekkali léeg-léeg loo xam ne mooy du ko jokkale waaw ci beneen yoon bi nga gis mu jaar ci Seydina Abu Hurayra muy lu jokkale waaw mu ne euh, euh, kon loolu gis nañ ko imaam ad-Daaraqutni nag imaam an-Nawawi dane qaala ad-Daaraqutni mu ne al imaam ad-Daaraqutni gisoon nañ keroog moom mooy eh, sëriñu al-Barqaani <laughs> ah, al-Barqaani taalibeem la woon <laughs> ñu gane woon àddina la 336 génn àddina la 425 taalibe imaam ad-Daaraqutni mii la woon nekkoon xaafis bu mag bu dëkkoon fële Daaraqutni benn quartier la woon bu ne woon Baghdad de waaw mu nekkoon al al al imaamu naaqidul alam Allahu akbar waaw imaam bu rëy ay mbir mu ne boobu imaam ad-Daaraqutni nee na as-sawaabu rahimahullah li li li nga xam ne moo gën a jub mooy ar mursal an Shu'ba mooy hadith bi nga xam ne jokkul mooy mooy tallal imaam Muslim ñu ngi ko indee tallale bu njëkk bi jaar ci Shu'ba nga xam ne Hafs ibn Asim moom moo war ne yeneen saa salaam mu ne loolu mooy li nga xam ne mooy li jub mu ne comme kama rawahu Mu'az wa ibn Mahdi wa Ghundar comme li nga xam ne Mu'az mooy ibn Mu'az wa ibn Mahdi mooy kan Abdurrahman ibn Mahdi wa Ghundar mooy kan mooy kii euh, Gundar mooy Muhammad ibn Ja'far voilà moom moom itamit daal dina koy soroo jëlee ko tamit ci Shu'ba loo xam ne ñoom ñetti ñi ñëpp mooy ci Hafs la yem mu ne leen saa salaam mu ne kon loolu moo gën a dëgër. Imam ne qultu nee wa qad rawahu Abu Dawud al imam Abu Dawud soroo na ko fii sunanihi sunanam aydan mursalan wa muttasalan wa muttasilan moom itam solo na ko comme ni imaam muslim def wax nañ la sànq bi ñuy def taxrij bi ne moom moo ko solo moo ko imaamu muslim ci loo xam ne comme ni loo xam ne àggul benn bi àgg na mu ne farawaahu mursalan an Hafs ibn Umar hmm, an-Numayri an Shu'ba mu jële ko ci Hafs ibn Umar waxoon nañ la ko sànq an-Numayri moom mu jële ko ci Shu'ba mu ne wax loolu mooy ci bi nga xam ne àggul mu ne war a waahu muttasila waaye solo na ko mu jokkoo an riwaayati Ali na Hafs moom lañ la doon wax sànk bi ñuy tàmbali mu ne riwaay ci mu jaar ci Ali ibn Hafs mu ne wa laa sabata bu dee sax na annahu ruwiya soloo nañ ko muttasila wa mursala xadiis lii règle la bépp xadiis boo gis te ne sax nañu soloo ko loo xam ne jokkaloo na ak loo xam ne jokkaloowul fal amalu ala annahu muttasil li nga xam ne mooy liy dëgg te loolu lañu li muy jëfe mooy que ne loolu day wane ne kon xadis boobu liñ ci jàpp mooy dafa jokkaloo hada huwa saxihu alladi qaalahu alfuqaha wa ashabu al usul wa jamaatun min ahli alxadis mu ne lii mooy li nga xam ne mooy li wér li nga xam ne moom la boroom xam-xamu fiq yi ak boroom ñi nga xam ne ñooy usul ak jamaa mbooloo ci boroom xam-xamu xadis yi wax wala yadurru kawn al aktharina rawawhu mursalan même ci kaa yooyu le fait que ñu dañ koo soloo mooy àggul loolu loru dara fa inna al wasla ziyadatun min thiqa wa hiya maqbula ndax li nga xamante ne mooy càllale bi nga xam ne day ñëw di jokkale mbir mi loolu dañ koy woowee ci xam-xamu hadith ziyaadatu thiqa mooy loo xam ne ku dëgër ko yokku ci information bu bees ñu indi boo xam ne ñeneen ñi ko soloo indi wuñu ko est-ce dañ naan ziyaadatu thiqa loolu am mbir la moo xam ne borom xam-xamu hadith lañ ko soxla est-ce que loolu dañ ko mooy yow comme fii nii Gundar Abdurrahman ibn Mahdi ma ibn Mahdi Mu'aaz ibn Mu'aaz ñett ñi dañoo soloo mbir mi mu yem ci Hafs mu ne yeneen saasam nee na ki nga xamante ne mooy euh, Ali ibn Abu Bakr ibn Abi Shayba moom di jaar moom jaar Ali ibn Hafs boobu Xubayb daal di koy nettali jële ko ci ah, ah, Hafs ibn Asim mu ci Abu mu jële ko ci Nabi sallallahu waa léegi est-ce que loolu du problème loolu moom mu ne mooy loolu la mooy kii riwaaya bi lan la yokk dafa yokk lan benn information que ne xadiis bi Hafs ibn Umar léeg-léeg da ko doon wax noonu ne yeneen saa sam nee na waaye léeg-léeg mu ne si ci Abu Hurayra la ko jële mu jële ko ci Nabi sallallahu alayhi wasallam léegi nag loolu la imaam an wax nii ne loolu bu lorul le fait que ñu ëpp soloo ko jokkaloowul euh, ndax waslu bi ni ko jokkale loolu yokku la euh, ziyaadatu min thiqa da ak yokku la bu jóge ci koo xam ne ku wóor la yi hiya maqbula mu ne te loolu lu ñuy nangu la mu ne waqad taqaddamat hadhihi al-mas'ala muwaddaha fi al-fusul as-sabiqa mu ne te mas'ala bi mooy mas'alatu ziyaadatu thiqa la romboon nañu leeraloon ko ci euh, bunt ya nga xam ne euh, pàcc yi nga xam ne jàlloon na wallahu taala alam léegi kon lii mooy li nga xam ne moo jëm ci wàllu jàllale léegi nag bon imaam Abu Dawud rahimahullah boobu waxoon nañ la li nga xam ne moom itam soloo ko comme nii rek da koo indi li nga xam ne euh, comme ni ko imaam Muslim indi nii Ali ibn Hafs mooy ki nga xam ne ci moom la jaar moom moo ko càllaleel euh, moo ko àggale ba ci yonent bi alayhi salaatu moo tax imaam Abu Daawud di préciser loolu sax moom awwalu kitaabul adab la ko ni baabu fi tasdiid fil kalim waaw waaw njaal beenu ci téere yi teggin bunt bi nga xam ne mooy wax ci taral ci nar di expliquer mu ne haddathana Hafs ibn Umar mu ne nettal nañu Hafs ibn Umar gis nañ ko sànq euh, euh, qaala mu ne haddathana Shu'ba ah? wala gis nga Hafs ibn Umar ibn al-Harith ibn dañ ko tudd noonu al-Azdi an-Namari rahimahullah génn àddina deux cent vingt cinq rahmatullahi alayhi voilà moom euh, bokk na nag moom ñi nga xam ne moom léeg-léeg dañ doon laaj <laughs> ay koppar ci bu ñuy jàngale <laughs> comme Yaqub ibn Ibrahim ad-Dawraqi voilà <laughs> loolu masala boo xam taxawoon nañ am nañu ko jame loolu mais loolu euh, du lool lool lu ñuy jame la parce que ah, Yaqub ibn Ibrahim par exemple moom Serigne wala kutubu sitta ci la bokk ci ñi nga xam ne jàngal na waa kutubu sitta kooku bu doon ne loolu ak wàññeeku la lu tax ñuy tay kenn du jël sa hadith ñoom imam al-Bukhari imam Muslim Abu Dawud al imam euh, at-Tirmidhi an-Nasa'i Ibn Majah ñoom ñëpp duñ bokk di jëlee ci moom voilà kon Hafs ibn Umar qaala haddathanaa Shu'ba ha mu ne Shu'ba moo ne nekk mu ne taxawal ma ñëw beneen xalal wa haddathanaa Muhammad ibn al-Husayn mu ne nettal nañu Muhammad ibn al-Husayn ibn Ibrahim ibn al-Hurr ibn Za'lan al-Aamiri Abu Ja'far génnaat na deux cent soixante et un moom saduq la léegi moom rahimahullah mu ne haddathanaa Ali ibn Hafs mu ne nettal nañu Ali ibn Hafs qaala haddathanaa Shu'ba an Hubayb ibn Abdirrahmaan an Hafs ibn Aasim qaala ibn Husayn mu ne ibnu Husayn bi mu wax leen Muhammad ibnu Husayn nee na fii xadiis yi ci xadiis an Abi Hurayra comme imam Muslim bi jóge fii boobu Aasim tamit ci Seydina Abu Hafs ibnu Aasim bokk ci Seydina Abu Hurayra anna Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala kafaa bil mar'i isman boobu noonu la ko wax kafaa doy na bil mar'i ci nit ki isman bàkkaar an yuhaddisa muy nettali bi kulli ma sami'a ci lépp lu mu dégg qaala Abu Daawud al imaam Abu Daawud def benn précision mu ne walam yazkur Hafs mu ne Hafs de tuddul Aba Hurayra mooy mooy euh, hadith Hafs ibn Umar bi boo tudd fa Seydina Abu Hurayra mu ne qaala Abu Dawud mu ne di mu ne Abu Dawud nee na ba léegi walam yusnidu illa yusnidhu illa hadha shay hadith bi cokkalewu ko lu dul sëriñ bi mooy yaani jëm ci mooy Ali ibn Hafs al-Madaini te gis nañ ko sànq loolu la Imam Nawawi naan la loolu ziyaadatun min fiqh ak yokku la boo xamante ne ci Euh, kii la euh, ki ku dëgër la jóge waaw waaw léegi ginnaaw nag côté taxriij bi ñu ñëw nag ci xadiis bi suñu lëkkaaleem ak bunt bi dañ naan la dafa leer lépp bunt bi nga xam ne imaam bi fi indi di wax leerlu guñ war a leerlu xabaar yi ñuy nettali ak li ñuy wax ak li ñuy génne suñu làmmiñ yi ak li ñuy nettali mooy yeneen tubaab yi salaam di ñu xamal ne euh, gis nga doy na ci nit ki loo xam ne ay waxam bañ a nekk dëgg muy nettali lépp moom lañ doon wax sànq mooy nit da ngay moytandiku nekk lam ci noor koo xam ne lu toq sa nopp bi nga nettali parce que nit li muy dégg loolu moom manu la ñàkk nit ku baax ak ku ñàkk a baax ak yéen li muy dégg am na yoo xam ne dëgg la am na yoo xamante ne taxu koo demee noonu. léegi nag bu dee na yow lépp loo dégg da ko war a nettali mooy kon yow ca la ngay nettali dina am yoo xam ne amul non loolu laa ma xaala manoo ci dara par force par force par tex boo nit da ngay fekk moo tax xanaa jàng dañ naan la jëlal dajaleel mais boo paree na nga segg li ngay jàng waaw non non non dajale waaye seggal après waaw aljamu boo paree nag après nag nga daal di nag segg nag waaw mais boo dajalee comme baykatu gerte bi bu demee euh, dal di euh, euh, dajale gerte gi ba bàcc def li muy def mais lan lay def après il faut mu tànn nag ak tamit ceeb bi ñu tànn ko traité yooyu moo xam ci loxo nga koy defal ma ci machine yoo xam ne ñooy jënd yi nga xam ne baaxul mu tege ko ne yi baax mu daal di koy teg fee waaw tànn boobu fokk mu am sinon boo fi toggee ceeb boobu gaa yi dinañ lekk dinañ yëy ay xeer ak lu nekk dinañ ko mën a yëy te dara indiwu ko wal iyaazu billaah lu dul ne parce que yow yow doo seetlu kon nag xataa euh, yeneen ci lay saa si waat nit ñi doon ñëw di ko nettali loo xam ne amut waaw naan moom moom. Euh, benn nopp la quoi moom moom ku jiitu ci moom rek waaw euh, mu di mu dëggal la quoi waaw wa minhum wa minhum alladhina yu'dhuna an-nabiy wa yaquluna huwa udhun qul udhunu khayrun lakum de yu'minu billah waaw <laughs> wa yu'minu lil mu'minin wa rahmatun lil ladhina amanu minkum wal ladhina yu'dhuna rasulallahi lahum 'adhabun alim waaw mu ne wa minhum am na ci naafiqi ca suuratu tawba minhum yi di dal ci seen ndodd yi di leen leeral ñoo xamante ne seen liggéey mooy dañuy lor yonent bi alayhi salaam ci seeni kàddu wa na ñuy wax buñ buñ ñëwee di wane ne ñoo ko gëm buñ nekkee seen biir nag ah Muhammad de non yaa fekk ñoo yées benn nopp la moom loo ko wax mu gëm fii mu ne ab nayif la wal iyaazu billaah non non gars yi gars yi ñoo bon tiis quoi la hawla wala quwwa waaw léegi moom loolu la quoi borom bi nag ne leen waaw wax leen ne leen xul xulunu xayr moom nag noppam dégg la dëgg lay dégg gis nga seen kàcc yi ngeen koy eh, kii dina ko dina toq ci noppam waaye du lu muy téye waaw waaw xayrin xulunu xayrin lakum waaw waaye yéen naa fekk da ngeen a yéeg waaw ñi muy dëggal yu'minu billah gëm na yàlla te waxu yàlla lay dëggal wa yu'minu te tamit gëm na wax lil mu'minin yi nga xam ne mooy way gëm yàlla yi di ko nettal loolu gëm na ko mais naafiq yi loolu jàpp ko waaye nag du doxale moom li mu xam ci ñoom ndax al hukmu lil zahir wallahu yatawalla al bawatin ate ci li feeñ lay tegu kanta li nga xam ne moo nëbbu loolu borom bi moo ciy chargé wu allahu akbar waaw waaye te yërmande la waaye ngir ñàkk lilladiina aamanu minkum ñi gëm ci yéen kantaa ñi nga xam ne ñooy lor yonent bi saa naan benn nopp la di ko di ko ŋaññi ci lool ah nga xamoo tax bu ñëwee lay dagg aw lay teg ngir euh, ne keroog ñëwuñ tabu lu mu yomb ci ñoom ay kàcc yu ñuy def ne yeneen saa salaam ñun de lii ak lii taxoon mu mu mu nangul leen ko noonu jàpp leen ci biti même bu dee yàlla xamal ne ko ne ñii ñu waxul dëgg waaw kon loolu nit da ngay am personnalité di seet bi say wax li ngay dégg ku ñëw nettali du ku ñëw nettali rek après nga ñëw toog ci tànt bi waaw ba pare ñenn ñi dañuy nettali surtout sax ñu leen ko nettali di ko wax mel ni ñoom dañ koo fekke waaw loolu moo tax gis nga téere buntu bi ma lay wax ne la buntu bu ama am solo la baabu nahyi anil hadith bi kulli ma sami'a waaw waaw Seydina Omar radiyallahu anhu imam Muslim da koy teg waaw ne qaala Omar ba fekk bon haddathana Yahya ibn Yahya qaala haddathana Hushaym qaala an Sulaymaan at-Taymi an Abi Usmaan an-Nahdi rahmatullahi ala al-jamii' qaala qaala Omar ibn al-Khattaab radiyallahu anhu bi hasbi al min al-kadhib an yuhaddisa bi kulli ma sami'a waaw waaw waaw doy na ci nit ki te li muy wax nekk ay explication lu du dëgg an yuhaddisa muy nettali bi kulli ma sami'a ci lépp lu mu dégg non kooku moom loolu doy na ko nekk explication ab ab explicateur bu mag a mag a mag a koo xamante ni doy na ko waaw téye boo batilee looy nettali moo tax imaamu Nawawi ne wa amma maana al-hadith wal athar allati fi al-bab fa fiha al-zajran at-tahdith bi kulli ma sami'a al-insan fa innahu yasma'u fi al-'adati as-sidq wal-kadhib as-sidq wal-kadhib fa idha haddatha bi kulli ma sami'a faqad kadhab li ikhbarihi bima lam yakun wa qad taqaddama anna madhhab ahli al-haqq ka anna al-kadhib al-ikhbar an ash-shay'i bi khilaf ma huwa wa la yushtaratu fihi at-ta'ammud lakin at-ta'ammud shartun fi kawnihi isman wallahu a'lam mu ne boo gisee xadis bi ak xadis bi génn mooy bi suñu bunt bi bu Seydina Abu Hurayra bi ak lii Seydina Omar wax mu ne loolu xam nga la mooy xadis yi dañuy ñaar di ñu pousser fiq bi ñu ci war a jàppe ah mooy jàjj gu ñuy jàjj di di nettali ci lépp loo xam ne lu nit ki di dégg la ndax dina dégg ci aada dina dégg dëgg comme ñu wax léegi dégg ay nar bu dee nag day nettali lépp lu mu dégg kooku c'est sûr dina nar dina wax ci li muy nettali loo xam ne amul waaw léegi nag mu des waaw léegi est-ce que waa ji bu boobaa day am bàkkaar wala déet ñu ne ça dépend waaw bu dee ku naïf la comme ñun ñu sell ñi moo tax Yahya ibn Sa'id doon wax ci bunt bi al muqaddimatu imam Muslim muy al al Hafiz al doon wax ne sëriñ ñoom imam Ahmad bi gane àddina cent vingt kene rahmatullah ala al jami' kene gisul masula gis ñu daqan nar wax lu amul ci xadiis yonent bi sallallahu alayhi wasallam kene ñu sell yi imam Muslim daal leeral wax lool ne yaani yajri al-kadhib ala lisaanihim wala yata'ammaduna ne aw kama qaal mu ne bon lim ci jublu nag mooy ne ay wax yu dul am yu amul day jaar ci seen làmmiñ même bu dee ne tay ñoo parce que lu tax mooy le fait dañ naan ah nit di xanaa kay nit du waxal yeneen saa saa lu amul. ah alors que gars yi ñu bari am na ñoo xam ne loolu kese la ñuy moom comme que daa seet jàpp ne ne ñépp mu jàpp ne loolu xam nga loolu lu baax la loolu la l'islam bi wax. waaw jàppeel ku nekk sax moo la gën moo fii mais quand loolu tekkiwul nay bid'a ah. ñoo xamante ni lépp lu ñu wax amul wala nit ñi commencé di wax lu amul moo tax Ibn Abbas ne ñun avant radiyallahu képp ku ñu dégg mu naan yeneen saa salaam ñaan dañuy toog dal ubbi ñu nopp yi di la déglu mais bi nit ñi commencé lu nekk ñu war lu nekk ngir bi nettali ji di wax naa yeneen saa salaam nee na képp ku fi waxati ñu ne la foo ko jëlee ñu daal di koy leer. mooy li nga xamante ne jamono bu doxee ba loolu da nga koy xam te loolu Ibn Abbas ba doon wax li nga xam ne moom taalibe Yonent bi alayhi salaam la kon nga xam ne kon wax lu amul gis nga ni gaaw yi pour tàmbali. bu nee nag yow lu wax nga jàpp mooy même bu dee yaay bi après ngay nettali lool mais léeg-léeg ña lay nettali am na ñoo xam ne lañ lay nettali amul nga ñëw di ko nettali loolu noonu léegi est ce que dañ naan sëriñ bee ko nettali kon bu boobaa day nekk dëgg déedéet moo ndax mbir moom lenn la soit li ñu wax ji lii dafa dëppoog li am walla mu ñàkk dëppoog li am bu dëppoog li am loolu mooy dëgg bu ñàkk dëppoog li am loolu mooy ay naan léegi nag mu des est-ce que waa ji day am bàkkaar ñu ne la il faut ngir mu am bàkkaar il faut mu am ci yéene mooy lan mu tay ko waaw ki nga xam ne sëriñ bi nga xam ne daa toog am taalibeem bu ñëw ne ko waaw lii wëg lii moo xew mu gëm ko sur parole waaw daal di ñëw ah moom itam mbooloo mi toog mu naan na ngeen moytu lii waaw xam nga jëf yi nga xam ne am nañu am na ko def keroog alors que loolu mu ngi ko teg ci waa ji li ko nettal alors que waa ji ko xamul mais est ce que booba dañ naan comme que Serigne bee ko nettali dëgg la non dañ naan loolu noonu wax jooju. demewul noonu léegi est-ce que sëriñ bi dem bàkkaar non non parce que amu ci woon tayul woon ñuy nettali lool bu xamoon ne lii amul du ko nettali mais nag sauf que dafa gëm waa ji dafa am euh, foi ci parole waa ji loolu kese la bu boobaa lool la lan la leeraloon nañ ko ne mazhabu ahlul haqq waa dëgg mooy lan mooy que ne nar moom mooy nga nettali loo xam ne daa wuteeg li xew te kenn chartalul ne il faut waa ji tay ko parce que ci euh, loolu dinañ ci ñëw bii di ñëw insha allah waaw dinañ ci ñëw ci bii di ñëw insha allah mooy li nga xamante ne <laughs> wala nañ ko wax dendi yoon rek waaw euh, euh, mooy euh, li nga xamante ne moom lay wax ni mooy lan mooy dafa waa waa waa ahlul xaq yi ñuy wax ah mooy waa ah, dañu ne li nga xam ne mooy dëgg te imaam Nawawi rahimahullah euh, moom daal dina koy wax ci al-Minhaj waaw wax na ko ci al-Minhaj rahimahullah leeral na ko mu ne wa amma al-kadhib fa huwa inda al-mutakallimina min ashabina al-ikhbaru an ash-shay'i ala khilaafi ma huwa mu ne kantaanar mooy li mu wax sànq fii rek mooy nettali ci suñu ñoñ ñi mu ngi am na ñooy nekk ci ilmul bi ci yëngatu mooy di nettali ci mbir moo xamante ne lu wuteeg ñu demee am dan kaana aw sahwan moo xam nga tay wala da ngaa juum da ngaa jamut mu ne hada madhabu ahli sunna lii mooy madhabu jumuwaayu waa ahlu sunna wal jamaa rahmatullah alayhi mu ne wa qalat al mu'tazila kanta mu'tazila la woon ci kuréelu yi nga xam ne yu bidaa yi ñoom ñu ne shartuhu al amdiya ñu ne non bu dee waa ji tayut comme li liñ la waxoon sànq sëriñ boobu ñu nettali mu jàpp ne waaj ji li mu wax dëgg la mais la sauf que waa ji li mu ko nettali amul ñu ne loolu kenn du ko tuddee fan kenn du ko tuddee ay nar déedéet waaw waaw mu ne wa dalilu xitaabi hada hadihi la ahadith lana mu ne yeneen saa salaam mooy dalilul xitaab mooy bu ñu waxee la ngay dégg ci gannaaw li muy wane mooy que ñun la mooy ñun li ñu wax waa ahlu na mooy dëgg fa innahu ndax yeneen saa sallam qayyadahu alayhi salaatu wasalaam bil amdi moo tax mooy xadis bi ci tegu moo tax ñu doon wax sànq tey ñu bàyyi bii di ñëw te gisoon nañ xadis bu mel noonu man haddatha anni bi xadisin yara annahu kadib fa huwa ahadul kaadibiin waaw mooy rek xadis yi ñu ci gisoon man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan naar ku ma naral muta'ammidan googu mu ci wax ne moo ko tey ak mooy nettalil ma yoon saa loo xam ne du dëgg mooy moo ko tey ak fii mu ne yaraa xadis bi ci tegu képp ku nettali ci man xadis boo xam ne moom yaraa wala yaw wala yuraa mooy jortu na bon leeru ko que ne lii est ce que lii du ay nar mu quand mu nettali ko kooku bokk na ci ñenn ñi nga xam ne kaasi bii na wala kaasi bay ni dinañ ñëw ci loolu ci ñaar ñi nga xam ne ñooy narkat yi wala bokk ci narkat yi waaw loolee mu ne loolu li tax yonent saa sallam tënke ko mutaammidan loolu mooy côté bàkkaar bi waaye tekkiwul ne eh, loolu mooy wane ne ko côté bàkkaar bi la dul am waaye nag lim wax moom mënuñu ko ne loolu dëgg la <laughs> mënuñu ne waa ji bu waxee loo xam ne dafa juum jàpp ne lii la aloor que du loolu léegi loolu lan la ñuy wax dañ ne loolu kadib la mais nag du kadib boo xam ne waa ji da ciy am taba ya luñ koy toppee déedéet mooy dañ naan waa ji juum waaye nag li mu wax demewul noonu waaye nag du ci am bàkkaar parce tayu waaw loolu mu ne loolu mooy li nga xam ne mooy li dina dëgër waaw waaw kon nag mu ngi noon waaw mu ne moo tax ñu ne saa da koo tënkee le fait que qad yakunu amdan léeg mu nekk ci tayef wa qad yakunu sahwan léeg mu nekk loon waa ji daa juum ma anna al ijmaa mu ne ànd ak te ni consensus borom xam-xam yi wan suus texte yi almashhura yu siiw fil kitaabi wa sunna ci téere alquran ak sunna mutawaafiqa dañoo dëppoon mutazahira ala annahu la isma ala naas ci fàtte wala ci juum euh, kooku amul bàkkaar waaw kooku amul bàkkaar wala ki nga xam ne daa am kum jàpp ne dëgg na mu nettali ko mu nettali kooku amul bàkkaar waaw waaw falaw atlaqa alayhi salaam alayhi salaatu wa salaam al-kadhib la tawahhama annahu ya'samu an-naas aydan fa qayyada mu ne yenn saa salaam bu doon ne da koo ci ku mel noo ne këne loolu mu def mooy lim nettali te teguwul fu dëgër loolu wuute na ak li am nit ma mën na jàpp ne kooku yi day bàkkaar mu tënk ko ne muta'ammidan ak fële yara annahu kadhib waaw kon xadiis bi loolu la mooy nit da ngay nekk kafa bil mar'i kadiban an yuhaddisa bi kulli ma sami'a nit ki doy na ci moom muy la muy wax du dëgg muy nettal lépp lu mu dégg kon nag nañu def attention waaw ci liñ ñuy nettali waaw te suñu doomu jamono nettalikat yi dañoo bari loolu nag xewul léegi yàgg naa xew déggoo li ñu la doon wax ne la Ibn Abbas radiyallahu anhu li mu doon wax mais dafa gën a takkar naa si kese képp koo xam ne doo segg wax yi ngay nettali bés dina jot ngay rëcc foo xamante ne rëcc jaratu ko c'est trop tard di nga ne ah diw de moo ma dugal diw ma foogoon ne ah man de xamee mu ko woon noonu waaw dañ lay nettali mbir dara xew ñu ne diw def na lii yow itam nga dem di nettali jekki quelque jours wala quelques fan wala un mois wala un an après nga gis ne lool ndekete la mu tegu woon wax yooyu yépp ñu doon wax ci rajo yi télé yi yépp wala sax budul foofu seen biir ak mbooloo moomu ndekete teguwul ci dara léegi nag bu dee nag yow nitu dëgg nga mbir mi dina la metti waaw te boo rëyul ka nga xam ne moom ngeen doon wax lu dul noonu di nga dem ci moom jéggalu ko te boo koy jéggalu looy wax ah man de diwa ma tooñ waaw ndax moo ma ñëw wax ma loo xam ne lii la ma wax ma ne a ah lool de ñaaw na waru koo def looloo taxoon ma naan ma koy wax waaye nag ah bi mu leeree ne dafay amul maa ngi jéggalu loolu xam nga lu la ci dugal adamu tasabbut ñàkk di leerlu ay wax ay mbir kon nag loolu nañ ci bàyyi xel xadiis bi xadiis bu rëy la doy na ci nit ki mu nekk waxkat lu amul lépp lu topp ci noppam mu daal di koy centré daal di koy nettali waaw nekk rek jamonoy nettali ci téléphone yeeg moo xam bind waaw yow message boo jot wala koo gis sax daal di koy daaw dugal Facebook kii wala yónni seen diggante am WhatsApp ak yooyu di nettali t'as vu ce qu'il a dit wala t'as entendu ce qu'il a dit alors ci bopp moom déggu ko sax dañ koo nettal waaye waaw ay apparemment ay moom apparemment sax leen ci fe ilaa di loo xamante ne amuñu ci benn yaqin boo leen ne woon sawaay ana sa preuve danaan la mais ñu ngi koy wax mu ngi Sénégal mu ngi fenn ak fenn mu ngi euh, wax nañ ko wal wax nañ ko feneen wax nañ ko CNN wax nañ ko loolu du dara waaw yooyu wax nañ ko du dara ndax fa ñu ko teg leer naam leerul loolu mooy li am solo waaw wallahu taala alam rawatina nag ci xadiis yonent bi alayhi salaam waaw du lépp loo dégg rek gis ciy téere ñuy nettali téere bu la neex ni jël rek commencé ubbi naan da ngay jàngale du demee noonu ndax téere yi dina ci jël loo xam ne lu baax la moo ci day di nga ci gis loo xamante ne ay neen la ay mawdu yu ñu créé yonent bi alayhi salaam wax yu amul ay nettal yu amul ngir nee nañ dañuy tooyal xol yeeg nangam ak nangam mais yooyu da koy segg bu dee yow amoo possibilité segg xoolal borom xam-xam yi nga xam ne def nañ taxriiju xadiis yooyu wala liggéey nañ ci téere boobu koo xam ne xam nañu réputation am ci côté boobu segg ay wax. te walilah alhamdu wal minna xeetu yonent bay saasaam loolu boroom bi dañu koo yombal dafa tàggat ay boroom xam-xam loo xam ne daanaka domaine boo dem liggéey nañ ci ci lool ngir seeg wax mais nga dem jël loolu mais doo ñëw rek di permettre bopp di ubbi téere yoo xam ne yooyu yëpp am ci ñu ñëw rek di nettali mais boo ko defee li nga nettali wuteeg li am loolu nar la bu dee yaa ko tay boobu nga yem bàkkaar bu dee tayoo ko nag ah en tout cas li nga wax demewul noonu kenn nag du ne la est-ce parce que rek Serigne diw moo ko wax déedéet dëgg kenn du ko xamee te ni diw ko wax ni Seydina Ali radiyallahu anhu yu'rafu al-haqqu bir-rijaal wala yu'rafu ar-rijaalu yu'rafu ar-rijaalu bil-haqq wala yu'rafu al-haqqu bir-rijaal voilà gis nga ak sunna lañ koy xamee moom mooy dëgg képp ku ñu xam ndax nitu dëgg naan biir te lañ lay jaarale xool waaye du dañuy samp ay nit ba pare naan léegi ñoom lépp lu ñu wax mooy dëgg déedéet loolu amul sinon dañuy jaawale mettre la char les la la charrue avant les bœufs mooy jël fas yu ñu waroon a teg wala nag bi jël charrette bi jiital ko laa takk fas wa gannaaw nga yaakaar ni dina dem du dem kon nag nañuy bàyyi xel ci xadis bi di bañ a nettalikat fu ñu nekk ça raconte quoi hein qu'est-ce que ça raconte nga commencé boo amul loo raconté ngay nettali